mooy li ñu dige woon li ñu dige woon ñu waroon ko gis ah loolu moo ci desoon mooy saa ima waxoon nañ la bokk na ci charte yi condition yi que nit ki du am ay ay xar walla ay gëléem rek ñu ne ko acca waaw kay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 xool waxoon nañ ko te dinañ ci ñëwaat bu ñëwee ci côté zakatul baqari instant bii nag dañu ne woon tey insha allah dañu war a jeexal li jëm ci wàll al ibil ginnaaw bi ñu gisee xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu leen nañ walillahi alhamdu wal minna léegi nag sauf que charte yiñ la wax nii bulughul nisaab mooy mu mat nisaab un deux xawalaanul xawli mooy at mi dem ba fekk ko fa at mi ñëw ba fekkat ko fi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 maalikee yi ne mukk kenn du ci bàyyi xel waaw léegi nag ah ñu ne léegi ana lan mooy seeni dalil ku nekk lan mooy seeni dalil eh, ñu ne kan nga ne kan nga bëgg mu njëkk a commencer eh non yéen kay ah yonent bi alayhi salaam de daa waxoon ñu ñu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 que mane dañuy joxe zakat ci yi ngeen fi wax dara saa imaak ah ñun xooluñ ci saa ima même bu dul même bu dul saa ima mooy képp ku yoroon sa gétt sa biir kër di ko xontal sa bopp di ko yaral sa bopp yor gandum troupeau dañ ciy génn zakat même bu dee yaa koy dundal xam nga waa jumhur loolu lañ leen ne loolu nag lañ d'accordul dara la ko dul dara na ci dul génne zakat parce que moom moo koy dundal lépp ci at mi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 alhamdulilah mu ne laysa fii ma duuna xamsin laysa fii ma duuna xamsi min al ibli sadaqa ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dane laysa fii ma duuna xamsi zawdin zawdin zawdin min al ibli sadaqa waaw na amul nekkul ci lu gën suufe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 mbir mi joyalu àtte bi moo tax ngeen wax lool waaw waaw <laughs> loolu na kay te loolu leer na ci suñu xadiis bi <coughs> ñu ne leen amaat ngeen beneen xadiisam hein ñu ne waaw ñu ne am nañ beneen xadiis beneen xadiis bi mooy <clears throat> xadiis Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu ku mel ni al imaam an-Nasaa'iyu raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo hein muy xadiis boo xam ne bu wér la hein xadiis boo xam ne bu wér la waaye bi shawaahide parce que xadiis bi ci Masruuq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 lii ngay wax nii ana lan lay lan lay ëmb ñu la c'est que boo fi gis mu ne la saa ima am na xadiis yu ko tudd comme bi nga wax al imaamu al buxaari rahmatullah alayhi wa ashaabu sunan al ba mu des al imaamu tirmidi wa fi sadaqati al ibili non wa fi sadaqati al ganami fi saa'imatihaa foofu noonu ñu ne lool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 jur ji muy wax nag moom xanam la wax xanam ah yaxtamilu an yakuna dhikru saa'imati ah li anna ah, zakara wala yaxtamilu an yakuna zakara saa'ima li annaha kaanat aamatul aamatal ghanami waqta idhin wala takaadu an takuna fiha ghayra saa'ima an takuna fiha ghayru saa'ima walidha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 Euh, maalikee yi wax ngeen ko sànk mooy xadiis bi nga wax sànk nga xam ne rawaahu al imaamul buxaari ak asxaabu sunanil arbaa ba mu des al imaamu tirmidi raxmatullahi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 li mu ne li mu gën a yenu mooy que le fait que yonent bi aleyhi salaatu salaam fii boo sax parce que xadiis bi nga wax ñun xadiis bi ñu indi waa jumhur di njëkk indi yaa ngi koy fàttaliku mooy bi imaam al Buxaari ba sunan al arba'a ba des al imaam an-Nasaa'i al Tirmidi rahmatullah ala al jami xadiis boobu noonu ah ñu ne boobu dëgg la dane wa fii sadaqatil ghanami fii saa'imatiha imaam al Baaji ne.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 hein mooy xadiisu bi nga xam ne imaam ibn abi shayba soloo na ko ci musannaf mu jël ko seydna ali radiyallahu anhu mu ne laysa fil baqari al awaamil nekkul ci nag yi nga xam ne dañuy liggéeyal seen borom amul benn zakat buñ ciy joxe waaw benn zakat buñ ciy joxe te tamit jële nañ ci seydna Mu'aaz ibn jabal këne ba mu newee yaman doonu loon jël ci nag yi nga xam ne dañu doon liggéeyal seen borom benn zakat doonu ko doon jële waaw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 suñu wax leen gën a dëgg waaw léegi nag hein ah, léegi euh, lan moo gën a dëgër lan waxu waa jumhur moo gën a dëgër parce que mafhumul wasf bi dafa sifa dafa mafhumul sifa fii dafa am dafi am doole lool te loolu sax te mafhumul mafhumul sifa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 mu ne man de laa alamu ahadan qaala bi qawli Maalik wallayth min fuqahaa il amsaar rahmatullah aley moom maalikii la laysa bi lay taasub xamuñu ko ah non non non boroom xam-xam yi xamuñ loolu que man mazhab bii laa bokk lu ñu wax kut ko kut mooy gën a dëgër ci par force naa ba mu gën a dëgër non al imaam ibn abdul bar al maaliki dane man de xaw ma ko wax waxu ki nga xam ne mooy waxum imaam maalik bi wax nañ la sëriñam tamit loolu wax imaam rabia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 li ngeen mooy ahadis mutlaqa yooyu waaw côté boobu yéen lan ngeen di tonton parce que yow bala ngaa dem waxoo fa dara <laughs> waaw ñu ne waaw kay loolu dama ko doon fàtte parce que baqar bii ma doon wax moo ma ko fàttali Seydina Mu'adh xam nga tegtal Maliki yi ci la ñeneen bi muy wax ci nag yi ak yooyu mooy ne dara foofu noonu trente jël ci tabia yooyu waxu dafa lu ñu joyal la waa jumhur ne waaw loolu la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 ñuy wax ci yooyu mu ma koy wàttal naan man gaa yi en plus gaa yi foog nañ ne zakat ñenn ñi que muharram <laughs> ñoom muharram ba muharram mooy mooy xaw xawaraanul xawli moo tax boo ñëwee jàkkal bari boo kiiwee ñu ñu ñuy soññ nit ñi naan leen génn waajal leen zakat yi <laughs> loolu de moom benn dalil bu mag buy wane ni kooku xamul li muy wax <laughs> xam nga waxoon nañ la fi ne man sama zakat ak zakatu zakatu ak astop moodu on n'est pas obligé bokk bokk at euh, date d'anniversaire waaw mais on n'est pas obligé parce que alal ñi ma yor man jamono jam mate nisaab la moo xam muharram la wala rajab la wala ku sha'ban wala ramadan wala zul hijja ak zul qa'da mais ça dépend rek ci man at man ko matee nan la ñuy jëli ñëpp naan leen muharram muharram wal a'yadu billah innal jahla qad sha'a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 mooy gëléem goo xam ne matal na ñaari at bi dugg ci ñetteel at bi kooku ñaar la ciy joxe waaw entre entre soixante-six non soixante-seize voilà soixante-seize entre soixante-seize ba quatre-vingt-dix ñaari ñaari laboon bint laa laboon waaw lay joxe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 xeqa mooy ku mat trois ans di dugg ci ñeenteelu at mi non non mooy ku matal waaw trois ans ah di dugg ci ñeenteelu at mi ak lan loolu boobu lay joxe ak li nga xam ne mooy ñaari gëléem yu jigéen ainsi loolu mooy li jëm ci zakatul ibili gëléem yu gëléem yi lii doy seen zakat